kon inchaa allahu taala ñu tàmbale xaaj bu bees xaaj bii nag bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala ñu mu ngi tàmbale ci suuratul nuur ak suuratul mu'minuun ñaari saar yooyu rekk lañuy gis inchaa allahu tabaaraka wa taala ci yoon nag mu ngi waroon a tàmbalee fa nga xamante ne nii ci ñaar fukkeelu laaya ba la waroon a yem ci suuratul furqaan tàmbalee fi nga xamante ne nii mooy suuratul mu'minuun la waroon a tàmbalee daldi jeexe fa nga xam ne mooy sa ñaar fukkeelu laaya ba ja suuratul furqaan waaye comme ni nga xam ne noonu lañu ko xamee dañoo jëloon li nga xamante ne mooy bopp saaru suuratul furqaan boole ko ak shu'ara yi bañ doon gis loolu moo waral kon ci juz'u bii bu soobee suñu boroom tabaaraka wa suuratul suuratu nuur ak almu'minuun kese lañuy gis kon suñu boroom tabaaraka wa taala suuratu nuur an nuuru mooy leer lool nag suñu boroom mi fi tur bi jóge ci biir saar bi dinañu ko gis inchaa allahu taala saar bii nag mu ngi wàcc madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam loolu amul wuute ci boroom xam-xamu tafsiir yi raxmatullaahi alayhim suñu boroom tabaaraka wa taala di tàmbale mu ne suuratun mu ne bismillaahi rrahmaani mu ne bismillaahi ci tur ki nga xam ne mooy allah arrahmaani te fees dell yërmande arrahiimi te yaatu lay tàmbale mu ne suuratun mu ne saar bii nii suuratun ab saar boo xamante nii anzalnaaha ñun ñoo ko wàcce boroom bi tabaaraka wa taala wa faradnaaha mooy li ci nekk lépp ñun ñoo ko leeral daldi koy def nag li nga xamante ne nii mooy farata la goo xamante ne nii atte yi ci ne dama ko faratal leeral ko ba mu leer taqali li nga xam ne mooy li ci dagan ak li nga xam ne moom laa xaraamal ci sama jaam yi waaye tamit farataal ko ci seen kaw ñu war ko wéye moo tax saar bii ak li nekk ci alquran yépp suñu boroom da ko wàcce leeral ko jaare ko yenn yi ci ci làmmiñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir naka lañuy doxe ci kaw dund gi alalan la suñu boroom tabaaraka wa taala di xaar ci ñun en tant que ñoo xam ne ay jaamam lañu yoo xam ne nangu nañ ne moom mooy suñu boroom te moom dong moo ñu war di digal di ñu tëralal ay àtte waaye di ñu wax fan lañuy jaar ak fan lañ dul jaar man mu ne kon saar bii de moo ko wàcce wa faradnaaha ñu farataal li ci nekk lépp ginnaaw bi ñu ko leeralee moo tax laay yu am solo la mooy saar bii yi ci biir àtte yi yu jara takk la te jara xam rawatina loolu mooy benn message la ca kese waaye mooy alquran bi yépp naka noonu la mu ne wa anzalnaa te ñoo wàcce ci saar bii fiihaa ci saar bi aayaatin ay laaya yoo xamante ne nii bayyinaatin yoo xam ne yu leer nàññ la amul benn sikki sàkka wala benn ombre de doute amul dara loo xamante ni nii lu ci lëndëm la de la'allakum bu ko defee tadhakkarun ngeen waaru tey fàttaliku seen borom tabaaraka wa taala mi nga xamante ne nii saa booy joxe àtte yooyu di ko doxe rek di fàttaliku ne lii de borom bi nga xam ne moo ma bind sàkk ma mooy ki nga xam ne moo ko digal ma xam ne lii ak jaamu yàlla la du moo ko jàppe rek loo xam ne fardu la ab yen la bu diis déedéet day dem ba nga nekk loo xamante ne boo koy jëfe da ngay nekk koo xam ne ci mpéex ngay nekk ak kontaan ndax bi nga xamante ne nii rabbuka di rabbul alamin mu arhamur rahimin mooy borom bindee fi gina yërëm képp koo xamante ne moo yërëm jaamam yi te li leen li bi baax ci ñoom kese la leen di digal loolu nga xamee ko noonu jàppe ko noonu même bu dee ne fii nii damaa def njuumte boo xamante ne nii laaya bi dal na sama kaw latte atte borom bi tabaaraka wa taala bu sharia war a dal sama kaw ma d'accord ne ah maa ko def kat lii la borom bi wax bu boobaa noonu la ñuy xam ne wommatu nga dëgg-dëgg waaye mbir yi nekkul ne man li ma neex kese laay topp li ma naqari ma bàyyi ko fële waaw bu ñeneen ñi nag moom fexe nañ leen ko doxal ci seen kaw waaye bu dee man nag ma fexe ut ay ay ay ay ay porox ndoll ba génn ci déedéet mu ne kon laal lakum bu ko defee tadakkarun ngeen fàttale ko seen boroom léegi nag mu ngi ñëw nag di indi latte yooyu nga xamante ne nii moom la ne maa ko farataal ci yéen yéen mu leer naññ ngir ngeen koy doxe wan maa fàttaliku mu ne kon natt bi njëkk mu ne azzaaniyatu mu ne azzaaniyatu ki nga xamante ne mooy njaalookat bu jigéen bi wazani ak njaalookat bu góor bi fajlidu daldi leen leen caw kulla waaxidin minhuma ku nekk ci ñoom ñaar da ngeen leen dóor ci seen yaram yi minhuma ci ñoom ñaar miyata jalda li nga xamante ne mooy téeméeri yar yoo xamante ne ni moom nga leen di dóor de wala taxudukum te nag wala taxudukum te bum leen jàppe nag bu ngeen di doxal sama àtte yii fa bum leen jàppe bi himaara fatum mooy ak ak ak nekk fi di nooyal ak ne boo dangaa yërëm waa ji quoi noo xam naa ne diw nag njaaloo na wala boom mooy kii nag mooy ki nga xam ne dafa njaaloo te moom masula sëy kooku lay wax nii moo xam góor wala jigéen ñoom lay wax bu leen ñëw nag di joxal àtte bi war leen a duma après nag nga am ak ñeewante daal wala ak yërmande naan waa diw de moom wax dëgg yërëm naa ko déedéet dangay doxal àtteb borom bi tabaaraka wa taala waaye loolu dafa am ni nga koy defee mooy kii dóor bu mënula yëkkati loxoom ba ci kaw a kaw déedéet mooy poqataan bi sax warula feeñ te tamit yar bi nga koy dóore warula nekk yar boo xamante ne nii bu daree day dagg déedéet loolu comme ni nga xamante ne nii noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam leerale alxataabi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma comme ni nga xamante ne ni insha allahu taala bu ñu agsee ci suuratu nisaa yi bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala keroog am saxaabu boo xam ne Seydina Omar radiyallahu anhu ba mu koy dóorlu parce que daa naanoon mooy ne moom dafa jàppoon ne sàngara bon moom aaya bi li mu wax moom concerné wu ko quoi mooy ne moom mën naa naan sàngara mais dara newu ci voilà moom loolu la ko jàppoon Seydina Omar ne ko ah lan nga ne lan loolu nga dégg bi déedéet après nag ba ni nga xam ne daal yi da koo war a dal même bu dee na saxaaba bu mag la woon insha allahu taala dinañ ci ñëw keroog bi mu laajee ne dem leen indil ma yar biñ koy duma gaa ji ba mu demee indi benn yar boo xam ne mu gis ne yar bu woyof woyof la du yaru dara mu ne ko haa wax ko wax ju tàng ne ko haa yow daal da ngay jéem a ñeewantal ndax seeni mbokk la ak seen yooyu daxal nga ndil ma beneen yar mu indi beneen boo xam ne daa gin a diis mu ne ko déedéet mooy bu nekk ci diggante bi comme loolu la kon nag mu ne kon bu mu yaxudukum bi rafa mooy ak jaay jaay jaay ne yéen a gën yërëm ki ngeen di war a teg pen bi ko borom bi nga xamante ne nii moo teg daan bi da ngeen koo gën a yërëm ñoo ñëlee fii diinillaahi ci àtteb yàlla bii mu teg te ngeen war koo doxal dund ko du ko doxe bu leen ci am benn yërmande ndax ñàkk koo doxal loolu mooy vraiment loolu mooy mooy contraire u yërmande dëgg dëgg dëgg même bu dee ne Iblis ak ñi nga xam ne nit ñi xamul dara ci occidentaux yi gaa seen taalibe yi jullit ñi nga xam ne sax xamuñu dara jàpp ne lii moom du yërmande dara mooy ñoom ñoo xamul tus in kuntum dem nekk ngeen tu'minuuna nekk aji gëm billaahi ci borom bi tabaaraka wa taala wal yawmil aaxiri waaye gëm ne bés pénc dina ñëw borom bi képp koo xam ne àtte yi waroon nga koo doxal te doxaloo ko ak ka ko doxali nga xam ne borom bi di nga dajeek moom ëllëg dee muy bés pénc wal yashhad te nag bu ngeen leen di duma na ko fekke adabahuma seen ñaari mbugal ñaar ñooñu di moykatu yàlla bi li ki nga xam ne mooy njaalookat bu jigéen beeg bu góor bi na fekk bés leen di caw yar ya di leen ko duma a ta'ifatun am mbooloo minal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wute ci ta'ifa mbooloo moomu am ñu ne ñaari nit rek bu ko matee doy na ñoo xam ne ñoo koy fekk ngir mu nekk loo xamante ne ak gàcce lañ ciy jële mu nekk loo xam ne tamit day dissuasif mooy day jàngal ñi ci des ku ko gis xam ne ah bu ma bañee nag ay ay caw yar nit ñépp di ma xool loolu nag mooy loolu dina tax ñu bari at mooy dootuñu ko def kon nag loolu am ñu ne ñaar am ñu ne ñetti jëm kaw waaye daal mooy fa daal mu ngi noonu mooy lépp lu xam ne mbooloo jëm kaw daal loolu la kon nag lii nii laaye bii nii kon mooy li nga xamante ne nii moom lay wax kii mooy ki nga xam ne comme niñ ko waxee léegi ki nga xam ne moom masula sëy mooy jigéen boo xam ne wala góor boo xam ne masula sëy kanta ki nga xam ne moom mas naa sëy kooku suñu boroom tabaraka wa taala dina ko leeral suñu boroom tabaraka wa taala di wax ci laayaam ñetti bi mu ne azzaani yi mu ne ki nga xamante ne laay bii nag ñuy war a gis daa am lu ko waral comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi solo ci xadis boo xamante ne nii bu wér mu jëla ko ci ki nga ak al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhim moom itam daal dina koy solo mu jóge ci amr ibn shu'ayb an abiihi an jaddihi amr ibn shu'ayb di doomi Muhammad Muhammad boobale di doomi Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anil jamii kon mu ne dafa am benn waay boo xam ne moom lañu naan saxaaba buñu naan Marsad ibn Abi Marsad moom saxaaba la bu mag bokkoon boo xam ne ci saxaabaay taalibe Yonent bi alayhi salaatu wassalaam di Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom dafa ñëwoon nag benn bés mooy bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaay yi dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu wa salaam <coughs> moom nag dafa ña nekkoon dafa am ay jullit yoo xamante ne nii jotuñu woon a mën a gàddaay ndax waa Makka ba gisee nit ñiy gàddaay dañ leen a jàpp di leen tëj seen kër ya ba pare di leen yeew ba pare ci seen i néeg yi yenn néeg yi di leen fa teg ci seen biir kër yi ngir ñu bañ a gàddaay yi léegi nag Seydina Marsad mi def da doon fexe yolo jóge Medina ñëw Makka daal di laqatu ngir libérer gaa yooyu tekki leen ci guddi gi yooyu la doon def noonu daal la doon def bu libérer ay nit bañ daw wala par benn nit bañ ànd ak Medina ba àgg mu jëlaat moom daal noonu la doon def te gis nga Makka ak Medina ni mu waaye loolu la mooy ne loolu mooy li nga xamante ne mooy jikkooy jullit doo gis sa mbokkum jullit nekk ci metti nekk ci xat-xat mu mel ni yow faale wala ko wax yow mel woon képp koo xamante ne nii du yittewoo li nga xamante ni mooy dal julli ñi kooku bokkul ci man ci beneen mu ne bokkul ci ñun kon nag mbir mi loolu la ay kanta nekk fa la naan gaay dañoo feneen lu tax defuñ ni man loolu waxi saytaane la waxi nit la koo xamante ne nii xamul dara kon loolu jar naa bàyyi xel léegi nag moom bi mu ñëwee day doon libeere yenu gaay yi day jël bu la ñëwee da lay yëkkati noonu parce que ak du ñëw rek tekki la bu ko mënee tekki ci saase da koy def guddi gi dalay yenu ba ni nga xamante ni ci ngeen di dépasser buntu kër yi yooyu mu tekki la bu ko defee ngeen dawandoo nee na nag benn guddi bi ma xam ne ci laa dem man Seydina Marsad ma dem fekk benn femme boo xamante ne nii nag dama koo xamoon mais nag moom nag nit la koo xam ne da doon jaay boppam tuddoon anaaq bi mu ma séenee ci guddi gi sama takkandeer la gis jege si xool ne ma ah kii du Marsad ma ne ko waaw te moom xamoon na ni gàddaay naa mu ne ma waay dikkal waaye comme nañ ko doon defe rek laata muy gëm daal mooy nekkal ko ci daal léegi nag mu bañ ne ko yow xanaa xamoon ne borom bi tabaaraka wa taala dafa xaraamal li nga xamante ne mooy njaaloo rek mu yuuxu ndaw si comme loolu la mu bañ ndaw si yuuxu waa Makka ne leen am na ku jóge Medina ñëw bëgg a jël ki Yasrib jël seen prisonniers yi léegi nag mu daw lan la mu jëloon la ñuy gis ci jotaay bii di ñëw inshaa Allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil